wa taraknaa ba'dahum yawma'idin yamuuju fi ba'din wa nufixa fi ssuuri fa jama'naahum jam'an suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaye kon bi nga xam ne mooy téeméer bu ci benn bi bii weesu dañ ko waxoon waaye jotuñu ko woon a sax firi yëf mu ne wa tarak naa kon ci mbiru wa ñi nga xamante ne nii mooy waa Yaajuuj ak Maajuuj di Gog ak Magog léegi xanaa leen lañ fàtte woon mooy waa ñooñ fan lañ nekk gars yi ñii yëngi naan waa am na ñu naan fële ca Chine mais loolu moom demewul noonu voilà que ne mooy muraille de Chine boobale muraille boobu nga xam ne yow man nga koo jéggi jàll ne lee mooy loolu moom taxul ñuy wax te loolu avion yi jaar ci kaw mooy en gis nga ñii nii mooy euh, suñu borom dane Zul Qarnayn da koo jox fa atbaa sababa ay aataynaahu makkannaa lahu fi ard mooy juróom-ñaari suuf yi ngay dégg yooyu yépp la ko borom bi mayoon accès voilà moom la naan wa aataynaahu min kulli shay'in sababa da ko jee yox sabab ba nga xam ne échelle ba ngay jaar ngir accéder ci suuf yooyu loolu moo waa waa Yaajuuj ak Maajuuj ñi ñoom suuf si ñu nekk ak suuf sii nga xam ne ñun ñii fii lañu nekk do suy dinaa dul Qarnayn dana dem def barrière mooy ñoom suuf bi ñu ne bokkul ak suñu bii de bul fam ne da ngay wër ci kaw suuf nii di wër naan ana ñoom waa Yaajuuj ak Maajuuj comme ni ko ngay dégg ñeen ñi doon ko wax loolu moom mooy ñàkk xam la déedéet mukku ko naka noonu rek mooy naan même chose ak gis nga waa ji ñu naan Dajjal gis nga dajjaal masiixu dajjaal xam nga ñoom naa Tamim al euh, Seydina <laughs> waaw Tamim <laughs> Seydina Tamim radiyallahu anhu moom gisoon na ko ak ay mbokkam mais ñoom itam c'était pareil mooy bu kenn foog ne fii mu ne mooy fa mu gisoon kooku euh, dajjaal nga xam ne ak nit la dajjaal nit la boo xam ne dañ koo jéng yeew ko fenn mu ngànd ponkal mu ñëw gis ko ba pare ñëw nettali ko yonent sa alayhi salaam yonent bi sa salaam woote ci kaw minbar bi këdd tànk toujours ne leen woo nit ñi ñu ñëw mu ne est-ce que doonu wala nettali li nettali leen li ko Seydina Tamim wax mu ne dama koo nettali mu bokk mu dëppoog la ma leen doon nettali te moom da doon dóor a ñëw di tuub moo tax ma woo leen nettali leen ko ne leen fii mooy Taaba Tayba du fi dugg moom dajjaal ak Makka mooy du ñu fi dugg kon mooy dajjaal ab nit la mu exister boo xam ne mu ngi fenn fu ñu ko takk foofu noonu du suuf si ah suuf yooyu noonu. suñu boroom dafa mayoon ñoom tamim ñu daal ci ciy accéder ngir mën a ñëw ci yonent bi alayhi salaam mu nekk mu'jiza loo xam ne da leen ko doon wax bu yàgg saxaaba yi gëm nañu ko mais koo xam ne moom dëkkuloon fii yépp ay Syrie la jóge ñëw ne moom dafa voyagé woon loolu dal ko mu nettali même chose li yonent bi alayhi salaam doon nettali kon nag mbir yooyu la suuf yooyu bu kenn foog ne ay damay nañ leen sonde suuf si seet wër dangay wër ba sonn loolu yeneen yooyu du ay suuf yoo xam ne ñun ñi am nañ accès borom bi moo ciy joxe accès ku soob te loolu joxaguñu ko ñun ñii kon nag mbir mi loolu la de moo tax ku wër suuf si wërël fépp suuf ak suuf doo gis waaye juuj ak ma juuj de kon nag mu ne kon nag waxtaan rek naa ñu bàyyi ba xam leen ci ñoom. waa Yaajuuj ba wow may din bu keroogee bés ba ñuy damm la nga xamante ne fëq la nga xamante ne ni mooy barrière ba yamuuju ñu ngay jaxasoo fii baadin te leneen la mooy ñu daal di génn daal di fees dell ci kaw suuf nit ñoom jaxasoo nag ñuy commencé seen yàq guy mag nag wanu fi xa bu keroogee suñu borom ne ñu ëf ca buftu ba fa jamaanaahum ñu daal di leen dajale jamaa ak dajale wa araf naa ñu daal di ñu daal di jegeel jahannama li nga xamante ne mooy jahannama yow may din bu keroogee lil kaafiriina daal di koy exposé jegeel ko daal di koy gaaral lil kaafiriina ñeel wayu ñe doon weddi borom bi tabaaraka wa taala arda ak jege daal di leen koy gaaral ak gaaral de alladiina ñooñu nga xamante ne ñoo war a dugg safara tama leen koy jegeel te gaaral leen ko mooy ña nga xam ne kaana nekkoon naa na ayunuhum seen bët ya seen bëtu xool ya ak seen bët yii fii yi an dikri dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo nekkoon ci kiiraay yoo xam ne moo dox seen digganteeg di ma fàttaleku ak naan lii kiiraay moo doxoon seen diggante ba nanguwuñu koo gëm nanguwuñu koo doxe jàpp ne sax ku ko gëm ab dof la loolu ak kiiraay borom bi nee na moo nekkoon seen diggante seen bëtu xol yi ak li nga xam ne mooy di ma fàttale ko ak sama alxuraan ji ci tuddugu mag yi wa kaanu te ñoom ñooñu may exposé di leen gaaral safara nekkoon nañu la yastati'una sama manuñu woon a dégg mukk foofu boo leen doon wax nga xamante ne nii boo leen doon wax lu mu leen mën a woo dara doonuñu woon dégg doonuñu woon gëm dara lu dul ak weddi suñu borom ne afa xasiba ndax dafa yaakaar alladina kafaru gaa yi nga xam ne dañoo weddi da doon suul jëf ci kaw suuf an yattaxidu ibadi min duni awliya ñu jàppe daal ibadi mooy sama jaam yi yi nga xam ne maa leen bind ñoo xam ne samay jaam lañ mooy malaaka yi ak ñoom seydina isa ñoom seydina uzair alayhim salaatu wassalaam ñoom daal dañoo bëgg lan lañ bëgg ñoom dañoo jàpp yaakaar ne daal dañuy jàppe sama jaam yooyu wëllif ma bal bàyyi ma fi awliya ne daal ñooy seeni parindoo ñoom la ñuy def ay arbaab ay yàlla yoo xam ne ñoom la ñuy jaamu daal jàpp ne daal lool daal dina leen ci génnee léegi nag inna suñu boroom ne mukk ñun de antan na préparé nañu te waajal nañu jahannama safaraw jahannama lil kaafiriin la ñel ñi nga xam ne ñooy weddikat yi de nuzula mooy seen wàccuwaay mooy seen bienvenu keroog xul waxal ne xul waxal yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam hal nunabbiukum bil axsarina amaala ndax yéen nit ñi duñu leen duñu leen xabaare bil axsarina axsariina ñi nga xam ne ñoo gën a kuttus ñoo gën ay jëf ñoon ñooy ñan kon borom bi bëgg nañ de mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii dalla sa'yuhum sànku na seeni jëf ak seeni yëngoob yépp fil xayaati dunya ci addina gu jege gii da doya di de wahum dañoom yahsabuna nag ñoom ca kaw loolu ñu ngi yaakaar ne ñoom annahum kana ñoom kan yuhsinuna sun'a ñu ngay rafetal jëf mooy waajoo xam ne yow li ngay jëf lépp bidaay neen la sori li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala nga dëkk bokkaale ba pare bëgg koo booleeg diine gii lislaam gii loolu àndul kon nag léegi nag ñu nekk ci loolu di nga xam ne dañuy loo dañuy woru jàpp na ñu ngi ci lu baax ndekete yoo suñu boroom danguwul ci li ñuy def dara seeni jëf sànku ndax lépp koo xamante ni dafa indi benn jëf suñu boroom nee na daal di may bokkaaleeg dara bàyyi naa koog lam nay bokkaale ana aghna shuraka min ñi may ñi maa gën a doylu ci bokkaale ak ñi may bokkaaleel de kon nag gaa yooyu lay wax képp koo xam ne dangaa ñëw indi fi jëf joo xam ne àndul ak sunna àndul ak alquran ak sunna te bokkaalee ci ne ak yooyu moom de toute façon sànku nga bu yàgg waaye malheureusement ñu bari ci ñooñu nag ñoom bañ koy def keewam dañoo yàpp ne nag lii ñoo gën jëf jëfin di yërëm ñi ci des ndekete ñoom seen jëf yàqu na bu yàgg te ñoom nag jàpp nañ ne ñoom yuhsinu nañu koy rafetal suna jëf ulaayika suñu borom ne gaa yoo yële de alladina mooy ñi nga xam ne kafaru bi ayati rabbihim ñoom ñoo weddi seen laaya bi comme waa Makka ñii nga xam ne jàpp nañ ne ñoom bokkaale yi dara fii mooy ne ñoom seen bokkaale yi ci boppam mooy li gën a rafet waa démocratie loolu lañ lay wax layikaar yi banoo layikaar jàpp nañ ne fii mu ne mooy modèle bi gën yërëm di yërëm ñi ci des ba pare jàpp na ñoom li ñuy doxee ci kaw suuf di imposer di njatt nit ñi ne leen nii ñuy dunde ñun nasaraan yi noonu ngeen war a dunde ñu foog ne loolu kat ñu ngay rafetal jëf ndeke sànku nañ seen jëf sànku na bu yàgg mu ne ñooñu ñooy ñoo xamante ne nii ñoom kafaru dañoo weddi bi aayaati rabbihim seen laayaay borom yi ne azza wa jalla wa liqaa'ihi ak daje ba ñuy daje moom gëmuñu ko sax xoolal waa banu laykaar yi gëmuñu luy yawmal ak yu mel noonu mooy li nga xam ne àtteeb nit ñi moo féete kaw àtteeb yi nga xam ne mooy àtteeb borom bi wal iyaadu billah kon nag dañoo weddoon aayaay borom bi ak ne ndax dinañ dajeeg moom de fa habitat ca saase mu sànku amaaluhum mu daal di màbb amaaluhum lépp luñ mënoon a tudde ne jëf ju baax lañ def lépp borom bi màbbal ko falaa nuqiimu lahum moo tax deesul leen taxawal moo tax falaa nuqiimu lahum deesul leen taxawal de wutal leen yawmal qiyaamati bés yi bañ ci wazna benn balance mooy ñoom moom soxlawuñ balance ndax indiwuñ xam nga balance buñ ko tegee mooy day am ñaari lisaan mooy ne ñaari pegg bii nga xam ne mooy bii la ñuy teg leen li beneen bi ñu teg ci leneen ngir mën a màndaxe ngir mën a comparer mais koo xam ne lépp bon kooku daa soxla balance lool la suñu borom di wax nii ne mu ne daalika loolee nag lu ñuy am ëllëg jazaa'uhum mooy seen pay de mooy soxlawul balance dañuy ñëw rek tàbbal safara di rek jahannamu mooy jahannama mooy kafaru ca sababu la dëggañ doon weddi ci kaw suuf wattaxadu tañu jàppe woon aayaat yi sama laaya yi de wa rusuli ak sama ndaw yi ma leen yónnee alayhimu salaatu wassalaam huzuwa ñoom yéefér yooyu jàppale woon ak fo ak mbóosóor ak loo xam ne mooy ak kókkali innal ladina amanu kantaa ñi nga xam ne nag ñoo ñi gëm wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax yi fii ci kaw suuf kaanat nekk na lahum ñeen leen de jannatul firdawsi li nga xam ne mooy ajjanaay firdawsi yu kawe ya nuzula mooy xaalidiina fiihaa fa la ñuy béel fa la ñuy sax ca biir safara yoo yore laa yabghuuna anhaa hiwala duñu sàkku leneen loo xam ne luñ koy jëndee moom ngir échanger ko àjjana mukk ndax duñ gis lu ko gën a taaru lu ko gën a mat xul waxal borom bi tabaaraka wa ta'aala ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxal mu ngay waaja tëj saar ba law kaana al bahru bu doon ne gis nga géej gii ngeen gis muy océan yépp nag waxuñu Atlantique ak yooyu de mooy yépp Indien ak yépp yo yooyu pacifique yooyu yépp law kaanal bahru bu doon ne géej gi midaadan dafa newoon loo xam ne mooy encre la boo xam ne moom la ñuy bindee dee mu nekk lépp soppale ku daajoo xam ne li kalimaati rabbi ngir ngeen bind li nga xam ne mooy dogali borom bi kaddu yi sa borom tabaaraka wa taala la nafidal bahru kononte kon géej yépp dinañu ñiis di ngeen ci toq di ci jël di bind ba mu jeex takk qabla laata an tanfada muy jeex kalimaatu rabbi sa sa kadduy borom yi walaw ji naa même bu doon ne dikkal nañ indiwaat bi mislihi lu mel ni géej yoo yële madadaa ay yoon yoon yoon yu baree baree baree baree bari du saa du jaagante du tax mu jeex de kon nag mu koy tëj saar bi laay bu mujj baangoog ji téeméer bi ak fukk nag mu ne qul waxal innama dëgg-dëgg man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana man de basharun mbindeef laa mithlukum comme yéen looloo tax borom bi daal dañu koy man a roy loo mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam day feebar day xiif day soxla yi nga xamante ne moom la doomu aadama yi di soxla bu ko defee mu wan leen ne gaa ci kaw loolu nag ci laa ko defee li man mooy ngir yéen ngeen xam ne bu ngeen jaaree man ngeen koo roy de moo tax mu ne la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg ñekk na tañeel leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam royukaay bu baax ne kon mu ne leen wax leen ne man demam mbindeef laa mislukum comme yéen yuuhaa ilayya dañ may wax yu loolu nag waxoon nañ la wute na këne moom ñu ne yem ci lépp léegi moom daal ko wutaleeg ñun mooy day dañ koy wax yu loolu moom déggin bu baaxul la te loolu leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waaye dañ may wax yu lan annama ilaahukum këne dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy seen buur bi nga xam ne moom dong ngeen war a jaamu ci dëgg te waru ngeen koo bokkaale de ilaahun waahid benn kese la benn buur képp la dong boobu la ne faman kaana képp nag koo xam ne moom nekk na yar yarju nekk koo xam ne day yaakaar te gëm tey gëm tey yaakaar liqaa rabbihi gëm ne dina dajeek boroomam ëllëg te yaakaar ko te dina ko fa fay falyamal na jëf léegi ci kaw suuf di amalan jëf joo xamante ne nii saalihan ju baax la de wala yushrik te bu mu bokkaale bi ibadati rabbihi ca jaamu jamuy jaamu boroomam jëf joo jële ahada bu mu ci dugal ngistal dégg dal ngistal ak yooyu yépp ak naaw aaw sa bopp yooyu yépp mooy yi nga xam ne ne day yàq jëf moom lañ la doon wax léegi ne képp da ngay boole yooyu say jëf ba pare jàpp ne yaa ngi rafetal jëf ñoom lay wax ne ñoom ñooy al axsarina mala kon nag mbir maa ngi noonu kon képp kaal ku gëm borom bi yaakaar xam ne di nga dajeeg moom mu àtte la kon nag na nga jëf-jëf ju baax di dabul bokkaaleeg jaamu ba nga koy jaamu ahadaa kenn bu la ko kenn jaral kon fii la saar bi yem bii di ñëw ñu gis suuratul israa yi inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina